mu ñuy indil xadis bi ci tegu di numéro euh, sept cent waaw <laughs> ay ça avance wala ça n'avance pas ah léegi ñu ngi sept cent de ah, waaw masha Allah sept cent <laughs> waaw léegi muy euh, muy indi xadis numéro sept cent mu ne wa an abil yaqdaan ammaar ibn yaasir radiyallahu anhumaa annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna tuula salaati rajuli wa qisara xutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atiilu salaata wa aqsiru al-xutbata rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala ma inna bimiimin maftuhatin thumma hamzatin maksuratin thumma nuunin mushaddada ay calaamatun daallatun calaa fiqhihi kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'ala mu ñëw nag di ñu indil hadiis bi mu ne wa an Abil Yaqdaan mu ne mu ngi jule ci Abul Yaqzan waaw <laughs> muy Ammar ibn Yasir Seydina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma annahu qaala neena sami'tu dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama di wax yaqulu di wax naan inna tuula salaati rajul waaw ne gis nga guddu julli imaam bi mooy rajul bi góor gi kook imaam bi lay wax hmm? mooy imaam bi imaam bi lay wax léegi mu ne kon guddu julli góor gi mooy imaam bi wa qisari xutbatihi ak gàttu xutbaam bi muy xutba mooy àjjuma lay wax loolu ma innatun al imaam mu ne ma inna bi miimin maftuuxa ma bu njëkk bi danga koy fatxa maske ci kaw ma bul wax mi bul wax mu summa hamza ginnaaw gi hamza maksuura boo xam ne nag ci suuf nga koy maas ma i muy i i summa ginnaaw gi nuun ab nuunay ñëw mushaddada boo xam ne daa am shadda na mu ne lool kon ma inna muy ay lim ci jublu mooy alaamatun mooy mandargala daalatun buy tegtali ala fiqhi ci dégg diineem bu bu kawe waaw loolu lay wone imaam boo xam ne buy àjjuma julli ji dafa gudd xutba bi yem loolu lay wax gàtt loolu mandargala buy wone fiqham dégg diineem gu gu kawe kon nag yonent may saa saa ne kon maa ngi leen digal kon fa atilu salat ndax dañuy xëcc vers l'excellence ci fiqh waaw ñu nekk ay boroomi xam-xam dégg diine fa atilu salat kon nag guddal leen julli ji ajjuma wa aqsirul xutba te te xutba bi gën a gàtt li nga xam ne mooy julli ji waaw mu ne rawaahu xadiis bi solo na ko muslimun al muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Muslim kese ko solo ñu ne déedéet jiitu woon na ko ci sëriñam al imaamu Ahmad naka noonu mbokku taalibeem di al imaam Abu Dawud as-Sijistani yi daal dina koy solo rahmatullahi alayhi al imaamu Muslim rahimahullah mu ngi ko ci kitaabul jumu'a baabu taxfiif as-salaati wal xutba mu ne haddathanii Surayj ibn Yunus mu ne nettal nañu Surayj ibn Yunus di Surayj ibn Yunus ibn Ibrahim al-Baghdadiyu al-Abnawiyu Abul Haaris rahimahullah al-Aabidu qaala mu ne haddathanaa Abdurrahmaan ibn Abdil Malik ibn Abjar mu ne ki ñu nettal mooy Abdil Malik mooy uh, Abdurrahmaan ibn Abdil Malik ibn Abjar uh, al-Hamdaaniyu uh, al-Kuufiyu rahimahullahu ta'aala an abiihi moo ko jëlee ci baay Abdurrahmaan ibn Abdul Malik kon baay mooy Abdul Malik ibn Sa'id ibn Hayyan ibn Abjar al-Hamdani al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Wasil ibn Hayyan moo ko jëlee ci Wasil ibn Hayyan al-Ahdab al-Asadi al-Kufi as-Saburi rahmatullahi alayhi al-Kufi Kufa lañ dëkkoon gis nga gis jàllale yi waa Kufa la ñoom tamit qaala mu ne qaala abu wa'il abu wa'il lañ jóge ci hadis biñ jóge sànq moom moo ko solo woon mooy shaqiq ibn salama miñ gisoon sànq muxadram rahimahullahu taala al-kufi qaala mu ne xatabana ammarun mu ne ki ñu nettali non man sànq lu ma wax non surayj ibn yunus baghdadi la du kufi voilà surayj ibn yusuf ah yunus après moom voilà ci la waa baghdad ñëw ñooy abdurrahman waa kufa bokk abdurrahman ibn abdul malik moom Abdurrahman ak Baar ni mu ko jëlee di ñoom ay kuufi yu na lañu Waasil ibn Hayyan moom itam kuufi la léegi nag Abu Wa'il it kuufi la muy Shaqiq ibn Salama mu ne xatabana Ammar Ammar muy Ammar ibn Yasir ibn Amir ibn Malik ibn Kinana ibn Malik ibn Qays ibn al-Husayn nga xamante ne moom mooy Abul Yaqzan al-Makki Badri la saahibu rasulillahi alayhi salatu wassalam moom lañ doon duma duma yu metti moom ak ay mbokkam baayam ak yaayam ba faatoon yaayam la njëkk faat mooy premier martyr ci l'islam muy Sumayya bint Xabbaatin wala bint Xayyaatin ah, naka noonu baayam Yaasir ci dóoree waa Quraysh yu yiis yi doon dóor ci la génn àddina moom Seydina Abul Yaqzaan Ammaar ibnu Yaasir bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci diine ji radiyallahu taala an ali Ammaar yonent may saa saa doon wax naan sabran ala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa kër yaasir xam ne seen rendez-vous keroog mooy yu ëllëg mooy aljana kon Abu Wa'il ah Shaqiq ibn Salama mu ne xatabana Ammaar fa awjaza wa ablagh waaw moom ñi indil kon hadith bi lu taxoon ci ban circonstance ci yan jamono la Seydina Abu Wa'il Ammaar waxe woon mu ne Seydina Ammar mooy bi mu nee Kuufa daf ñoo jiite daf ñoo daf ñoo daf ñoo xutbaal fa awjaza mais mooy mu yem xutba bi yem wa ablaga mais matale fa amma nazara bi nga xam ne ci la wàcc qul ñun ñu ne ko ah ya abal yaqzan ah yow abul yaqzan mooy dàkkanta la laqad ablagta wa awjazta de la ilaha illa allah yow de sa jotale nga waaye ah gàtt na waaye matale na de waaw yem na waaye ma matale nga falaw kunta tanaffasta waaw aka neexoon nag nga yokkoon mbir mi mooy nga guddal <laughs> dafa neex waay <laughs> ten ko won waay aka neexoon nga guddaloon fa qaala si la leen waxe nag ne inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne man dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan inna tuula salati ar-rajul gis nga guddug jullit nit ki muy imam bi wa qisaru xutbatihi ma inna ak gàttuk xutbaam julli julli ji gudd ah, ah, xutba ba gàtt loolu ma inna mandargala min fiqhihi ci déggu diineem fa atilu kon nag duddal leen a salaata julli wa aqsiru te ngeen gàttal al xutba xutba bi yéen imam yi lay waxal sinon maamum mu mu ne nga xam ne dañuy imam moom taxul ñuy wax wa inna min al bayaani sihra mu yokk ci lii te dëgg dëgg bokk na ci leeral sihra mel ni ak njawar <laughs> waaye sihra wa inna min al bayaani bokk na ci leeral sihra mooy loo xamante ne nii day jengloo xol yi waaw loolu nag ça dépend léegi nag kay leeral di xutba ak la muy leeral la muy leeral est lu baax la am bu dee lu baax mooy day jengal xol yi jëmaleen ci lu baax waaw xëcc leen jëma leen ci lu baax bu dee safaan safaan kon nag mu ngi noonu <laughs> léegi kon euh, euh, taxrib bangoog léegi euh, lëkkaaleen nag ak suñu buntu bi nga xam ne moom la ñu nekk di baabul wa'd wal iqtisaad fii buntu waaraate ak jublu ci waaraate bi waaw loo xamante ne nii mooy ah day ko quoi nekk lu mat waaw mooy Seydina Abul Yaqzan Ammar radiyallahu anhu fii dafa tegtaloo lu am solo dafa doxale loo xam ne comme li Ibn Mas'ud ñaari xadiis yi lool la ñoo bokk loolu ku ci nekk dangaa doxale loo xam ne loolu la yonent may saasaam di doxale te bañu la laajee neewoo meel yéen fuuy ngeen ah wala lu ñuy seen yoon wala yéen tey ngeen a xaar rek saa ma leen non dañu leeral ne li ñuy def dafa am ci laaj lii ma def parce que yonent bay saa saam noonu la defoon man lii la def parce que bay saa saam moo wax lii Seydina Ammar radiyallahu anhu moo ne bokk na ci li nga xam ne gudd julli ji bu imaam bi ak gàtt xutbaam day wane mandarga la muy wane fiqam dégg diinam kon nag mu joxe ndigal ne dig yéen imaam yi dee leen guddal julli yi tey gàttal xutba yi waaw kon ndax lan mooy xutba bi al waxasi falaw falaw waaraati gi nekk waaw moo tax suñu borom ne yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lissalati min yawmi aljumaa fas'aw ila dhikrillah waaw dhikrillah joon mooy maw'ida gi waaraate gi xutba ba nga xam ne moom yéen ñi gëm yàlla bu ñu wootee nodd ci bésub àjjuma ngir julli àjjuma na ngeen gaaw dem ngir fekke xutba ba nga xam ne tudd yàlla la waaw léegi nag bi nga xamante ne noonu la nag mooy xutba boobu nga xam ne waaraate la ngir bañ nit ñi toqi tamit bu ko guddal yow imaam bi waaw waaw moo tax suñu imaam yi nga xam ne politique kese la ñuy wax war nañ ko dégg waaw nekk ci di xëcc dinañ waxtaan ka dinañ xutba quarante cinq minutes julli jot ñu julli deux minutes vraiment moo taxit loolu it mafhum bi li ngay dégg ci gannaaw mooy kiy def loolu yoolu lit mandarga la en tout cas muy wane ne sawaay déggu diine ah away ah <laughs> bu dee yeneen bay saa saam da ne bokk na ci mandarga muy wane dégg diine nit ki imam bi <laughs> mooy julli ci gudd xutba bi yow nga ñëw def contraire bi même bi ñun leneen lañ dégg waaw waxtaana waxtaan mbir mi fu nekk nga dugg fa même bu dee li ngay wax ay aaya yàgg loolu dëgg la baax na waaye lii yonent may saa saa wax moo gën ngir lan mooy li Ibn di wax yooyu yëpp dañuy bàyyi xel ma ma maxaafatu sa ama waaw alayna day bañ nit ñi toqi te nit ñi yàlla xam na ne dañuy toq ci àjjuma yi xutba yu mel noonu bokk na ci li nga xam ne moo tax ñenn ñi duñ teel a ñëw non eh non de toute façon bon on a le temps parce que imam moom boo fa demee c'est xutba bi. da ngay toog di dajjantu après voilà nangam nangam bon après bon moo tax man damay bàyyi ba kii xam naa ne quatorze heures la ñuy julli la ñuy noon du ma xutba mais xutba bi day xutba xutba xutba ba édini waaye après bu entre trente ak trente cinq moom julli ji pare na man nag damay toog ba vingt cinq ma def loolu bon waxuñu kooku am na la ah. mais quand même am na part boo xam ne de responsabilité imam bi nga xam ne mooy guddal mbir yi saa su waaw moo tax loolu dafa jar a bàyyi xel waaw ngir loolu la mooy na dal da nekk loo xam ne lu mate la lu jublu la ngay wax nga wax ko ak la nga xam ne moo istishhad yaag aaya yaag euh, hadith ya kii nga def ko leeral ko ci loo xamante ni comme ni Ammar def radiyallahu anhu Seydina ba ni nga xam ne noonu lañ ne ko ah yow de matal nga te gàttal nga ay way bu ginoon a gudd loolu lañ la doon wax sànq ci xadiis Ibnu Mas'ud bi radiyallahu anhu ne bul topp rek taalibe yi li ñu bëgg waaw kenn ñoom bëgg nañ mu gudd rek mën naa guddal parce que même bu dee bëgg nañ am na ci ñoom ñoo xamante ne nii loolu mën na leen a bañ a arrangé te comme la yeneen tamit saa saam doon wax naan ku jiite ci yéen na gàttal loolu ba ibn abdul bar al imaam ne woon loolu nag doone dañoo tëju ci néeg wala ñoo xam ne ñoom kese la léegi ñu ne ñun bëgg nañ mu gulool mu ne même loolu na def ñu yonent way saa saa wax parce que ñoom mën nañoo bëgg lool dem ba ci biir am gaar gaar bu leen dikkal waaw am ci ñoom koo xam ne am na feebar bu ko dal wala am na loo xam ne tax na wala loo xam da ko fàtte woon aajo bu mu war a dox mu dikkal ko nekk da ko waroon a dox léegi bu fekkee lele loolu lépp mooy li gën mooy li yonent way saa itam c'est la xutba yi waaw mooy bu dee dangaa xutba dix minutes hein julli ji xanaa man na nekk quinze minutes wala douze sax minimum xanaa yaa gën a xam ne kan moo fi julli dix minutes moo fi julli ne la waaw loolu lépp mooy wax ji waaw ñu ni tam dañoo nekk jamonoy tàyyal <laughs> waaw waaw <laughs> mais dama ne bokkul ci bokk na bokkul ci luy wane màndal gay dégg diine imam mu xutba trente minutes julli ji ñëw mu tari wal asr ak qul huwallahu ahad loolu moom bokkul ci ci ci kii bi waaw loolu moom sore nag li yeneen bañ sasaan di wax te loolu ah, aslahanallahu waaw mel na ni daal moo fi dim siiw léegi <laughs> waaw waaw am na nag ñoo xam ne ñoom seen xutba day gàtt day gàtt day kii Euh, sauf que des fois ñi ñuy waxal ñoom dégguñu mbir mi parce que en arabe képp lañ koy def comme li fuqaha maliki yi ñu bari di wax naan <laughs> xutba moom fii euh, kii kese lañ koy def arabe kese <laughs> waaye bu dee ñi ngay waxal dégguñu arabe du ñuy arabe mooy ah biu xutba lan la woon lu taxoon xutba jóg mooy àggale jotale message waaw ci ay ñoo xam ne ñoom ngay waxal bu dee ne loolu la moom na la leer ne amoo objectif boobu doo ko atteindre waaw parce que ñu ngay waxal digguñu loolu léegi nag bu dee da ngay ñëw réciter say kiiwu arabe ñëw dem toog bu dee loolu kese mooy objectif bi bismillah defal waaw defal <laughs> moo tax walillahi alhamdu wal minna alhamdulillah insha allah li ànd ak ruuxu sharia mooy li waa jumhur wax min al wal Shafi'iyya wal Hanabila te ni mën nañ koo def dañ koy def ci arab dañ koy mën koo def ci beneen voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te mooy li gën a ànd ak xikma bu dee surtout rawatina ñooñu ñoom dégguñu dégguñu at te wax ji du dem leen jàngi arab loolu du wax ji voilà loolu du wax ji voilà waaw yonent bi suñu boroom dana yónni woon benn yonent waaw wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi waaw yónniwu ma man borom bi tabaraka wa taala eh, benn benn yonent laa masula yónni waaw illa bi lisaani qawme waaw lurul ne ca làmmeñu seeni ñoñ mooy làkk ba ñuy làkk laa leen di yónni luyu bay na lahum ngir mu leeral leen waaw léegi yow yow dañ fi taxawal place yonent war ko jottali ñi ngay waxal ay gérer lañu wala ay joolaa lañu wala ay alpulaar la ñoo xam ne ñi ci ëpp dégguñ arab yow nga ne léegi man damay ñëw wax ak ñoom waaye saa yow sa qawmu googu li yubayyina lahum bi moom doxaloo ko parce que leer loolu waaw wax nga fay wax nga dem li ñu leen di tere boo xëyee gisaat leen ci booy wàcc minbar bi rombaat leen ñu nekkaat ci loolu nga naan ñii dëggati yoo waaye ñii jarul wax ñii parce que ñoom xamul li ngay wax amaana boo ko doon wax ci làkk ba ñu xam ginnaaw bi nga ko waxee arab doon na leen tax ñu jàjji même bu dul ñëpp dina am ñoo xam ne man nañoo jàjji daal di moytandiku waaye bu dee ne ah ñoom saway <laughs> liñ leen di boobu xamuñ ci dara mook ay mandarin lañ yemale kon nag mbir mi loolu moom ah bu boobaa eh, tamit eh, <laughs> manoo leena ŋàññ nag mu ngi noonee léegi nga ne ma boo man am naa benn eh, laaj quoi yow xadiis yi mu fi junju sànk te ñu gisoon ko bi Seydina Muaz benn bi yow bi ngay wax sax nga ne Seydina Muaz loolu daloon na ko waaye fële waxul woon la ak <laughs> jiite <laughs> waaw tari lu gudd yonent bi alayhi salaam daal di kii am benn waay boo xam ne dafa ber kii wam daal di dem julli ji am luñ ko wax mu mer daal di ñëw wax ko yonent bay saar saam yonent bay saar saam mer ne yéen am na ci yéen nit ñi ñoo xamante ne mun a alhamdulillah am na ci yéen ñoo xamante ne nii munafiriina dañuy dawloo ne nii waaw baabul ghadabi lañ ko gis woon idan tuhikat hurumatu shara waaw mu doon xadiis Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr xadiis six cent quarante-neuf yéen am na ci yéen ñoo xamante ne nii parce que waa gi moo ñëw ne yonent bay saa saam man de damay yéex a ñëw ci julli suba ji parce que diw li muy guddal ci ñun yonent bay saa saam ñëw mu ne keroog Abu Mas'ud ne ma gis yonent bay saa saam xutba waaraate gis nga maw'ida ñëwaat na ba fi maw'idatin qattu ashadd mimma ghadiba yawma id gina tar mer comme ni mer woon keroog mu ne yéen am ngeen ci yéen nit ñi am na ñoo xam dañuy dawaloo waate fa ayyukum amma an-naasa falyujiz képp ki ku ko jiitee nit ñi na wàññi léegi nga ne dama ñu guddal mbir yi nga ne waa léegi foofu yonent way saa na ne woon ku jiital ku jiite na wàññi na bañ a guddal mais fii mu ne bokkuta inna tuura salaati rajuli wa qisari xutbatihi ma innatun min fiqhi fa atiilu salaa ba pare mu digle ne bokk na ci màndargay guddal euh, jullit tout bi ak gàttu xutbaam mandarga la ci fiqam léegi guddal leen jullit ji guddal leen jullit ji alors woon ku jiiteeti na nga waa man loolu nu koy déggee al imaamu al xaafizu an-Nawawi bi muy sharali ci al minhaj mu muy minhaj sharh sahih Muslim rahmatullah alayhima wa laysa hadha al lil ahadith al mashhura bi takhfif as-salat waaw mu ne nag xadiis bii nii di wax guddal leen wutewul ak xadiis yi comme yi biñ fi tudd léegi waaw bi nga xam ne day digle te ñu siiw di digle ci ñuy woyofal julli ndax li wax li qawlihi fi riwaayati al-uxraa mooy beneen riwaay bi xadiis bii nii lay wax wa kaanat yeneen riwaay saa saam salaatuhu qasdan wa xutbatuhu qasda voilà mooy yeneen riwaay saa salaam julleem dafa ne woon qasdan loo xamante ne mooy def ci jublu te ci jublu mooy day day yem day nekk luy yem wa nekk lee ta kanta euh, xutbaam nekk tamit qasda waaw mu ne loolu nag lan la ci jublu mu ne li anna al muraada bil hadith alladhi nahnu fihi anna as-salata takunu tawila bin nisbati ila al xutba mu ne ndax li ñu namm ci hadith bii ñu nekk mooy ne bu dee ajjuma la exceptionnellement julli ji te te yeneen yi amul xutba voilà yeneen yi amul xutba mooy julli ji day nekk lu gën a gudd tuuti par rapport rek li nga xam ne mooy xutba bi laa tatwilan nekkul guddal boo xam ne yasuqu ala al ma'mumin day day diis ci ñuy jiite non waxul bu la nee jiite guddal tamit waxul la nga guddal guddal boo xamante ne yow li baloon waajee ba taxoon mu ne li taxoon ñëw di jàmbat yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ne man li tax ma yéex a ñëw mooy diw <laughs> ci julli ji ndax li ñuy guddal ak la mu waxoon Seydina Muaaz afattaanun afattaanun afattaanun anta yaa Muaaz da ngay fitnaa laate da ngay fitnaa laate da ngay fitnaa laate yow Muaaz loolu taxul ñuy wax non waxuñu la loolu que ñu guddal mu guddali noonu loolu non dañ la bëgg a wax mooy kon gis nga xutba bi ni mu doon gàtt waaw mooy lu gudd moo tax mu ne day gàtt julli bi ñëw gën koo gudd mais du nekk gudd boo xam ne day indi ak yokkat ak tokk ci mu ne bu boobaa wa hiya xiina idin qasd ay mu'tadila bu boobaa nag kon julli ja nekk na loo xam ne qasd lu ñu jublu la loo xam ne mooy mu'tadila mooy li mu ci jublu mooy mu'tadila loo xam ne lu dal la lu yem la voilà lu yem la loo xam ne daa digg doomu la voilà yeneen tubaab yi saa salaam kaanat salaatuhu qasdan julleem dafa digg doomu woon wa xutbatuhu qasdan xutbaam nekkoon loo xam dafa diggu doomu woon. xutba bi gudd gën gudd tuuti non euh, gën gàtt gàtt julli ji gën gudd guddug julli boobu nekkul loo xam ne julli ji yokkatloo nit ñi déedéet waaw waaw kay mu ne nag wal xutbatu qasdun bin nisbati ila wad'iha waaw te nag gis nga xutba bi nekk na loo xam ne lu yemamaay la waaw par rapport ak fa ñu ko teg ak bi nga xam ne noonu la yonent way saa saa bëggee mu gàtt ba ñu gudd kon nag ah imaam yi <laughs> moo tax lii war nañ ko képp kuy imaam war ngaa dekkil waxu yonent saa saa bi ak lii nga xam ne moom lañu irsaad daal di ñu koy eh, digal eh, daal di ñu koy orienté ñu def ko ñi nga xam ne ñooy a'imma yi waaw ñu a'imma yi buñ jàppal rek àjjuma wala xutba bu ñëwee new nag du àjjuma moo tabaski ak korite ci yam waaw te gis nga tabaskeek korite yonent may sa saam saar yi nga xam ne ñoo la bari woon nu mu doon jàng ay xaaf ah, ay sabbih isma ak yooyu gis nga te pourtant nee xutba bi <laughs> day gàtt julli bi gudd kon mooy gis nga kon yaakaaroon nga ne xutba boobu doon na gudd kon gis nga yonent may sa saam moo tax nit mooy dee ñu pare woon ku nekk mën a nekk ci li nga nekk waaw mais ay way jële gis nga alxanafiyatu samha way topp sunna daal moo neex mais boo ko teggee raayu sunna tarafatal ayn mooy coono day dikkal non seulement waxumal imaam bi ci boppam waaye ñeneen ñi waaye imaam bi mën na cee jële plaisir di wax rek mais ñi lay déglu nag bàyyi leen xel te yonent may saar mi nga xamante ne moom lañu borom bi royloo moom mooy ki nga xam ne moom mooy jàngal xamal nañu li nga xam ne moo gën te moo ñu gina xam suñu bopp waaw kon nag mooy loolu lañ bàyyi xel ci loolu waaye ci loolu waaw ku ko mën a laaye biir imaam boo xam nga laaye biir ko bu dee doxalewul nii fekkul muy doxale nii waaw ah abul yaqazan de solo na ca ba boo demee diñ ko fa gis de wala ca imaam Muslim waaw imaam Muslim mu ngi ko di kitaabul jumaa baabu taxfiif as-salaati wal xutba foofu la ko alhamdu wal minna léegi nag ngir mooy lim ne waaw wa inna min al bayani sihra yeneen tuwaay saasam parce que Abu Yaqzan al imaam euh, Sayyidina Ammar radiyallahu anhu dana yeneen tuwaay saasam nee na fa atilu salata wa aq waqsuru waqsuru voilà am na wa aqsiru am na wa inna min albayaani sihran waaw waaw waaw mu ngi noonu waqsuru waqsuru salaa imaam an-Nawawi mu ne hamza boobu hamzatu waslin la waaw mooy waqsuru salaa waaw waqsuru te na ngeen gàttal li nga xamante ne mooy euh, julli ji voilà fa atilu waaye am na yoo xam ne rek wa aqsiru fa atilu salaa wa aqsiru ñaar yooyu yëpp am nañ léegi nañ ñëw ci côté ndax imaamu ahmad moom bi mu ko solo wa fa aqsiru la waaw mu ko indi mu ne haddathana awwalu kitaab musnadul kuufiyyin hadiis Ammaar ibn Yaasin mu ne haddasanaa Quraysh ibn Ibrahim mu ne kii nettali mooy Quraysh ibn Ibrahim Abu Abdirrahmaan as-Saydalaani al-Baghdaadi Abu Abdirrahmaan rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa Abdurrahmaan ibn Abdilmalik ibn Abjar gis nañ ko fële an abiihi an Waasil Waasil ibn Hayyaan gis nañ ko daan moom qaala qaala Abu Waa'il gis nañ ko daan mooy Shaqiiq ibn Salama xatabanaa Ammaar fa ablagha wa awjaz falammaa nazala qulnaa yaa Abal Yaqzaan laqad ablagta wa awjazta falaw kunta tanaffasta qaala inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna tuula salaati rajuli wa qisara xutbatihi ma'innatun min fiqhihi faatilu salaa wa aqsiru al-xutba fa inna mina al-bayaani sihran kon am nga eh, waqsiru am na ak wa aqsiru ñaar yëpp baax na kon léegi imaam an-Nawawi nag dane wa waqsiru hamza wa hamzatul wasl la bu ñuy kii waaye am na lee tamit léegi kon euh, voilà parce que qasara wàññi aqs uqsuru uqsuru voilà waqsuru salaa moo tax loolu moo gën a kii sax waqsuru boobu al imaam Nawawi di wax voilà kon loolu la mooy waqsuru salaa léegi kon mu ne léegi mu des na ñëw waa léegi inna min albayaani la sihra nag wa inna min albayaani sihra mana la sànk toon wax naa la ko sànk de kene inna min albayaani sihra bokk na ci leeral am nag façon ak njabar gu ci ne léegi njabar gi mooy lan boroom xam-xam yi dañ ko amee ñaari dégg déggin waaw benn bi imaamu Maalik noonu la ko déggee te boo seetloo ci Muwatta loolu la jéngi jëm di ndax du ko def ci baabu maa yukrahu minal kalaam baabu buntu maa la nga xam ne yukrahu moom la ñu sit minal kalaam ci ci wax mooy ak njabar après fekk bu ëndi affaire bi wa inna en tout cas kaddu wa inna minal bayaani sihra <laughs> waaw loolu kon ci kaw noonu ak ngàññ lay niru waaw ndax mooy day jéngal xol yi di ko jëme hmm, ci loo xamante ne nii mën na koo yóbbu ci bàkkaar quoi comme li nga xamante ne nii noonu la ko njabar bi defe waaw waaye mu am beneen moo xam ne dañ noonu lii tagg la waaw noonu lii du ak tagg la ndax yonent suñu boroom tabaaraka wa ci boppam moo wax ci suuratul rahmaan ar-rahmaanu allama quraan xalaqa al-insaana allamahu al-bayaan xamante ne turam moom nga xam ne ci la yemoo ci aras génn mindee fi daal di leen dotti ci li nga xam ne xéewal yi nga xam ne moom la leen defal waaw xalaqal insaan moo tax ci la bind ci tur boobu la binde arra ci la binde li nga xam ne mooy jaam yi mooy lépp yërmande la waaw waaw te loolu la jégal ñu dunde ko ci kaw suuf xalaqal insaan moo bind nit waaw allamahul bayaan ba pare xamal ko leeral wax ju leer ak lu leer waaw loolu kon loolu ak tagg la am ñu ne ko loolu la <laughs> te loolu la al imaam al qaadi Iyaad daal di dëgëral voilà mooy moo leen ko xamal léegi nag le fait que yonent bay saa saam daal di euh, melale leeral googu ak njabar mooy parce que njabar en fait day jéngaloo xol yi jëmale ci dara léegi nag euh, mooy parce que as-sihr mooy as mooy day jéngal wuyul waaw léegi nag leeral dëgg-dëgg bu dee lu jub la day xëcc xol yi wéyal ko jëmale ko jengal ko jëme ko ci loo xamante ne ca lay woote jëme léegi nag loolu bu dee lu baax la parce que loole waaw <laughs> te moom loolu lu baax lay def kon nag mu ngi noonu moon al imam an ñu tuddee li hada kalaamul qaadi li al imam al qaadi Iyaad ah, ibn Muusaa hmm? Iyaad ibn Muusaa moom la moom la wax te lii la tànn wa haadha at-ta'wiil ath-thaani huwa as al-mukhtaar al-imaam an te lii wax ju mujj ji moom ñaareel bi mooy li wër te moom lañ tànn kon nag xadiis baa ngi noonu walillaahi alhamdu wal minna kon nañ ko dégg bu baax voilà di bàyyi xel ci waaraate yi nañ koy nay nekk loo xam ne day mortasi la voilà loo xam ne day yemamaay waaw day yemamaay mu bañ a gudd lool. waaye it dañu nekk loo xam dañuy commencer nga ne nga wax benn baat après ne jeex na déedéet loolu it kenn waxu ko tamit voilà mooy qasda day nekk loo xamante ne day yemamaay day nekk lu diggu doomu kon nag mu ngi noonu ne te xayrul umuri awsatuha li gën ci mbir yi kat mooy li ci gën a diggu doomu kon bii di ñëw insha allah ñu jël avant dernier xadiis bi am ñeenti xadiis la xam gis nañ ñaar mu des ñaar bii di ñëw nag moo gën a gudd moom waaw mooy xadiis numéro sept